alayhi salaatu wassalaam wa ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa sakantum fi masaakini alladiina zalamuu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alnaa bihim wa darabnaa lakumul amthaal suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñeent fukki ba ak juróom mu ngi wax ba léegi yéefér yi li mu wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xupp leen bés ba nga xamante ne nii ci la leen mbugal mi di dikkale ñam ñu ne mooy bu ñuy faatu am ñu ne mooy bu dee dañoo xam ne dañ doon xare ci tool ne dañuy xeex lislaam wala sax ci seen jàllarbeku yi suñu boroom dóor leen ab tremblement de terre wala ab oto bu leen yen wala ab train wala ab suux wala loo xam ne baal bu suux ak yooyu yépp wala bu ñuy dee léegi nag wam ñu ne déedéet li yawmal qiyaam lay wax dee buñ leen di dugal ca mbugalam jahannama ma léegi nag suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne xuppal jaam ñi rawatina yéeféer yi xuppaleen ñoom ñoom yéeféer yi bés bi nga xamante ne nii ci la leen mbugal mi di dikkal nag ñu nekk fanaan waay borom bi bu dee ñee ad àllaaxira la mooy yal nag yooyu borom bi dellooñu ilaa ajalin qarib ci dëxal boo xam ne mooy dele boo xam ne bu ndaw rek may ñu lu ndaw rek mooy wa arghabul ashyaa lil amwaati duna ila dunya ma al xayaati walaw suwayatan faqad liya'malu saalihatan tanfa'uhum in qafalu li borom masaalik doon wax radiyallahu anhu mu ne wa arghabul ashyaa'i lil amwaati li nga xam ne mooy ñi faatu te doon boot kaale seen boroom doon weddi seen boroom tabaaraka wa li ñu gën a soppu ëllëg mooy ñooñu dee raddun ila dunya mooy ñu delloo leen ca àddina maal xayaati bu ko defee ñuy dund ñu ànd nag di dund nag walaw suwaya même bu doon ne as cerse la sax faqat képp tan fa dina leen doy de jàpp nañ ne doy na leen tan fahum boo xam ne dina leen jariñ bu ñu fa delloo ngir mën a wax rek shahaadatu an laa ilaha illa allah moo tax ñoom ñu ne kon borom bi ñu ne kon alaaxira la waaye kon borom bi yéexe ñu mooy delloo ñu bu ko defee nu jib da'wataka ñu daal di nangu sa woote ga nga doon woote muy kalimatu tawhid da topp sa yonent yi suñu borom nag mu ngi woon fi mu leen di tontoo naan leen te waxoon nañ ne ñii moom borom wax ak ñoom directement ndax waxoon ne ñoom dañoo nekk ñoo xam ne bu karoogee an rabbihim ma idin la mahjubuun ñoom dañ leen di wëllif daal di leen muur li nga xamante ne mooy seen boroom kon malaaka yi ñooy wax ci turu borom bi azza wa jalla mooy nekk intermédiaire yi de mu ñu borom kon waxoon na leen ne leen awalam takunu moo yéen ñii lu ngeen di wax nii xanaa nekku ngeen woon doon wax ak samtum doon waat sax di juré nag di waat min qablu lu jiitu lii di leen dal malakum min zawal kene yéen amu ngeenu dellu quoi kenn du leen delloo bu ngeen deewee fii ku dee jeex na ma ne yooyu yéenaan ay jour de la résurrection loolu waxi dof la waxu kannasu la waxu yow qiyam yooyu ku ko gëm ku ne mooy war nañoo seedaan sam xel ndax albansu dekki amul suñu borom ne moo ndax nekkuloon yéen a ko doon wax wasakantum ba pare na ngeen dëkke fii masaakinil ladina zalamu anfusahum ngeen dëkke ci suufu ñoo xamante ne nii kat ñoom dañ doon tooñ ñi nga xam ne seen bopp mooy fi ngeen dëkk fii am na ñoo xam ne jiitu woon nañ leen fi ah ñoo xamante ne nii ay tooñkatu seen bopp lañ woon ngeen nekk ñoo xamante ne nii fa ngeen dëkk te mooy la leen daloon yéen daal di wu ngeen koy di di di ci fàttaleku keni <laughs> mooy lan wàcc am ñu ne non mooy wàcc gi nga xam ne wàcc gi ñuy wàcc ci xijr xam nga gisoon nañ suuratul xijr ci saar bii ñu génn moom lañ gisoon muy muy waa kër yonente yàlla ki nga xamante ne nii mooy mooy saalih moom moo mële ñoom ñoom waa Quraysh mais dañ doon wàcc buñ doon voyage Sham waaye doon dem fi nga xam ne Madyana di ko romb tamit di fi nga xamante ne nii mooy waa Ahqaaf waa kër sone yonente yàlla sa ñoom ñëpp dañ fa doon wàcc sax léeg-léeg di fa wàcc te gis nañ tax suñu borom ne leen wa sakantum am ñu ne noo mooy wa nazaltum ngeen wàccoon waaye daal mu ngeen wàccoon foofale ba gisoon li nga xamante ne moo leen daloon te pourtant yéen mooy mooy yàlla gañ doon def weddi gañ doon def la leen ci leen ci jële yéen au lieu ngeen jàng ci dara mais jàngawu ngeen ci tus daal léegi nag am ñu ne noo wa sakantum daal mooy ngeen dëkkee yéen mooy ne yéen fi ngeen dëkk nii am na fi ñoo xam ne fii masaakine alladina zalamu anfusahum ngeen dëkke ñi nga xamante ne nii mooy daal ñi leen fi jiitu woon ndax foo dëkk fu nekk bu dul bu fu bees fu ñu fu ñu fàq daal di fay daal di koy eh, tabax bu bees daal di koy buy dëkk bu bees buñ créé mooy am na nañu fa dëkkoon te boo seetloo suuf si daanaka gaa yi foo jaar gis nga màkk gi nga xam moo dina a màgg fépp foofu sax ay mooykatu yàllaa fa newoon voilà mooy amoon na ay mooykatu yàlla xam nga naa Ibrahima alayhi salaam ñaan na ñaanam gi gis waaye teewul mais fan la ñoom fan la ñoom ñoom ñoom ñoom gaa yi doon génne xërëm yi ñoom Hubal ak ñoom Laat ñu ko def fan lañ dëkkoon mais biir Makka lañ dëkkoon kon nag mu ngi noonu wasakantum ngeen dëkk de fii masaakini ci këru ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne zalamu doon nañ toon anfusahum seen bopp ndax bokkaale ku sa bopp ngay mooy ñii fi nekkoon doon mooy yàlla wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim te leer na ci yéen kayfa fa'alna bihim nan lañ leen def mooy moo tax ñu ëpp ne non non non non lii tekkiwul ne ñoom waa Makka fi dëkk mooy fa ñu doon wàcc diyaaru Samud comme li ñu ko wax noonu le waa kër Samud di Hijr ak ay Ahqaaf ak Madyan ñoom dañ fa doon wàcc bu ñu doon dem voyage di fa def escale te loolu noonu ñu doon wàcc moo tax suñu borom di wax ne wa tabayyana lahum ndax waa Makka fan lañ leen mbuggale kenn mbugalu leen. kon nag waver bi fii mooy yooyu ñu doon romb buñ doon voyage yi di fa dal di fa def escale loolu lañ borom bi da wax naan wasakantum te ngeen wàccoon fii masaakinil ladina zalamu anfusahum ca daluwaay dëkkuwaay ña nga xam ne ñoom dañ doon tooñ seen bopp di bokkaale seen borom fii laata ngeen fii ñëw yéen watabayyana lakum te leer na leen yéen waa Màkka ñii yéen yéeféer yii kayfa fa'alna bikum bihim lan laa def ak jëflanteeg ñoom bañ ma weddee mbugal ma ma leen teg wa darabna lakumul amsal ma santal leen ay misaal ci ñu ñoom ñu mel ni ñoom ak ñoom ngir ngeen man cee jànge ba mën a bañ a weddi yonent bi alayhi salaam bi ma boolee gi yéen wa qad makaru makrahum te gis nga gaa yoo yële muy waa Aad waa Samud waa Madiyan ak xeet yu njëkk yooyu doon mooy seen borom te ngeen di wàcc léeg-léeg di escale seen dëkk waaye ñoom de waqat makaru dëgg-dëgg daal di woon nañu dëggal teg tëral ay plan makrahum tegoon nañu daal di fexe seen pexe yu bon ya ngir fay l'islam ngir rey yonent yañ leen yónni woon alayhimu salaatu wassalaam wa inda allahi makruhum suñu boroom tabaaraka wa ta'aala waaye nee na ñoom xamuñ ne lañ doon tëral plan yépp mu nga woon fa yàlla mooy borom bi xamoon na la ñuy def ñoom laa ki leen bind laata ñuy xew bind xam leen bu ñu fi nee ak bu ñu jógee fan lañ jëm kooku xamoon na moo seen plan yooyu le wa indallahi tafa borom ba makruhum la ne woon seen pexe ya mooy teegoon na lépp tamu ngi leen doon xaar bil mirsad ci ndaari ji wa in kaana makruhum même bu dee ne moom seen plan yat doon pexe yañ doon teg réyoon na rëy ta garaaw li tazuna minhul jibal nga xam ne montagne yi mën na cee deñe mooy plan yu garaaw lañ doon teg contre yonent yoo yële ngir faagaagal leen ngir fay li nga xamante ne mooy l'islam waaye ku mel ni al imam al hasan <laughs> al basri <laughs> radi rahimahullah mu ne wa in kaana makruhum li tazula minhu al jibal mu ne mooy mooy ne seen makru yooyu moo mu néewoon doole quoi <laughs> wa ma kaana makruhum moom loolu la ko tekkee li tazula minhu al jibal loolu la ci borom bi jublu moom loolu la o mooy yu néew doole la woon mooy fa kanamu borom bi tabaraka wa taala siinoo moom plan yu garaaw lañ tegoon gisoon nañ waa Quraysh ñii rek lañ tegoon ngir faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuutee des rek seen pexe yi ni muy rëy te garaaw tuutee montagne yi man cee jóge man cee pousser man cee toxoo de mu ne nag suñu boroom ne falaa tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rasulahu mu ne falaa tahsabanna bul yaakaar mukk bul jàpp ko ne boroom bi tabaaraka wa ta'aala mukhlifa wa'dihi day wuteek dig bi mu dig rusulahu ndawam yi alayhim asalatu wassalaam ne dina leen dimbali ci kaw noon yi inna allaha yëg leen ne borom bi tabaraka wa taala azizun mooy ki noot ci nguuram azizun mooy ki am sañsañu sañu nga xamante ne noot ñi nga xam ne ñooy yéefér yi zuntiqam mooy ki nga xamante ne moo am gorogu morogu degloo mooy fayyu yéefér yi ginnaaw biñ defee lu bon ca kay ñëw ca kannaaw di leen mbugal mooy borom bi moo moom moo la ne yow ma fàttalekul bés boobu nag bi mbugal mii gën a leere mooy yow ma bés mi nga xamante ne nii tubaddalul ardu la ñuy changer suuf sii nii ghayral ardi beneen suuf bu dul suuf sii mooy yawmul xisaab bés teer suuf si ñu ko doon tudd fan yee suuf si nga xam ne si la borom bi tabaaraka wa la bi attee jaam yi day weex tal suuf soosu dañuy changer suuf si garab yéeg lépp dindi lépp nga xam ne foofu du am laa loo fa gis wala am ta dara du am lu déng wala loo xamante ne ab pant wala lu taxaw léppay maase kon borom bi ne bés boobu mooy bés bi nga xam ne lay soppee suuf si xayral ardi bu wuteeg suuf si wa samaawaat ak asamaan yi wa barazu lillah su yi nag feeñ jaam yi daal di feeñ ndax asamaan si waxoon nañu isa samaa'u inshaqqat bés bi nga xam ne asamaan si day xotteeku kon nag wa barazu gaa yi feeñ daal di génn ci seen bàmmeel yi lillahi ñeel borom bi tabaaraka wa ta'aala al kii kenn alqahaar te noot ñépp daal di na nekk daal di féete ñépp kaw noot ñépp moom borom bi tabaaraka wa taala wa taral mujrimiin mu ne bu koreegee di nga gis way jomb ñaa jaamu ña yawma idin bu keroogee yawmal qiyaam foofu ñu leen di atte muqarraniina fil asfaad ñu ngi leen jéng daal di leen boole yeew leen noddu leen ba ñu ne ngoddu fil asfaadi ci seen ya muqarraniina fil asfaat nga gis leen ñu jéng leen yeew leen boole leen ñu mel ni comme prisonniers yoo yële ñu jéng di leen yóbbu fi nga xam ne mooy ndungu seen prisonniers yi de saraabiluhum la nga xam ne mooy seen yére ya ñuy sol min qatiraanin ci bettex la boo xam ne dañ koy xóoyal muy kiweewar boobale wa tarshaada dina wóoru dina muur wujuuhahumun naar li nga xam ne seen xar kanam ya safara moo leen di wër fépp suñu borom ne bu ko roogee li yajzi Allah bés boobu borom bi da ko taxawal li yajziya Allahu ngir borom bi daal di fay kulla nafsin bakkan bu ne maa kasabat la nga xam ne moom la fàgg woon fii ci kaw suuf inna Allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala sari'ul xisaabi ak gaaw atte nit ñi ni ñuy baree bare depuis maam Adam alayhi salaam ba kii mujjee faatu borom bi dina leen atte ni mu gën bu kerooge inna Allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala sari'ul xisaab mooy ki nga xam ne moo gaaw atte mu ne hada mu ngay tëj saar bi laay bu mu mujj mu ne hada lii hada alquran ji hada lii nii ma fi wàccee balaaxun ak jottali la de loo xam ne damaa bëgg nga jottali ma ko sama jaam yi lii nit naa si ngil neen ñi ngeel ñin ñépp li ma mbindeef yépp wali yunzaru be bu ko defee it dama koo wàcc alquran ji ngir ñu ci waaroo bi ci alquran ji di ci xuppoo mu leen di xupp ñu ñuy ñuy génn ci ñu ne tey fàttale ku ñu leen fi jiitu woon tey def safaan la leen ci fekkoon wali ya'lamu waaye damaa wàcc alquran ji mu nekk loo leen war a jottali ngir ñoom ñu xam annama huwa ilahu wahid kene borom bi man yii yépp tudd fii yépp te wàcc alxuraan ji huwa moom de ilaahun moom dong mooy benn yàlla bu ñu war a jaamu moom kese te nu ñoo ko bokkaale waahidun kenn la waaye ngir lan damaa wàcc alxuraan ji waliyadhakkara ulil albaab ngir muy fàttaliku tey waaru ulil albaab borom xel yu sell yi borom xol yu sell yi xel yu sell yi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa